man suqran ah wallahi maa ngi wat ci yàlla taraxtu maa sànni alqatifata morso bu xonq boobu maa ko sànni taxta rasulillahi fil qabri ci suuf fi laata ñuy teg yonent bi alayhi salaatu laata ñuy teg kooram ci maa ngi wat yàlla ne maa ko fa def maa ko fa sànni waaw te suqraan bi muy nettali est ce que wax na ne kenn def koo dindi mooy pour saxal ne mu fa ba léegi kan moo ko dindi ah bu doon am na moos ku ko dindi duñ ko wax ah waaw kon nag <laughs> ka kantaa wax ba kantaa nga ne ma mais lan moo tax mu ne bon parce da doon bañ dane wallahi comme ci riwaaye imam ibn Abbas bi bi jaar ci yoonu imam Nisaq que ne maa ngi waat yàlla ne wallahi laa yalbasuha ahadun waat naa ci yàlla ne keneen du ko sol ginnaaw rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañ naan la mais loolu lañ la wax dëgërul sa waay <laughs> mais loolu dëgërul parce que est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam même ci wàllu kii rek est-ce que loolu rek la doon sol wala loolu rek la doon la doon la doon lal di ci toog am na yeneen i yére ban xikma moo nekk ci mu jël lenn kese ne loolu la ciy def kononte kon tey mu jël yéreem yépp yi nga xam ne moom en tout cas mu ngi ci moom wala boog mu mu mu euh, def ko ci biir <laughs> hein mooy bu sànnee bi yeneen yére yi ñeneen yi duñ ko sol li muy bañ du xew ci yeneen yi moo tax loolu wérul quoi <laughs> hein ana yeneen yonent bale saab saab doon utiliser ana imaama gi ana laltu gi moo ana xamee sam xabira xibara gu nga xam ne Seydina Anas neewoon na moom la gën a bëgg yooyu suqraan manul woon a fexe am ko wala en tout cas mu am ci ëpp morceau bii kese daal di jël yépp def ko ci biir ne damay bañ keneen sol ko ginnaaw moom loolu moo tax daal <laughs> loolu laysa bi dëgër saa mooy li dëgër mooy li li li li kii wax imaam al-Baghawi wii te loolu la ku mel ni imaam Ibn Hazm loolu la dëgëral ah te xoqan lawu an an an an an an yuthbita hada lii la dëgëral moom al imaam Ibn Hazm <laughs> mim naan wala an yubsata fil qabri tahta al thawbun amul benn problème ci ku faatooti ku mu man doon am na benn laaj boo ma laajoon naan ci ñëw insha allah amul benn problème ci lal ci suufu ki faatu thawbun ab yére moom fan la ko teg li maa war a raway naa min tariq muslim waaw mu ne ndax liñ soloo ci xadiisu sayyidina muslim yoonu imaam muslim mooy xadiis biñ gis sànq mu ne xaddatanaa muhammad ibn al-muthanna xam nga dane wal lafdu lahu az-zamin qaala xaddatanaa yaxya muy ibn sa'id al-qattan ibn farrukh al-qattan an shu'ba ibn al-hajjaj al-utaki ah, abu bistaam rahmatullah alayhi ah mu ne xaddatanaa abu jamra nasr ibn imran ad-dubai an ibn abbas mu jële ci mawlaana ibn abbas qaala mu ne busita radiyallahu anhuma busita lalees nañu fii qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatifatun xabra lalees nañu ci bàmmeelu yonente bi alayhi salaatu wa salaam morso bu xonq waaw waaw kon nag affaire bi euh, mooy lii mu wax mooy dëgg mooy ne affaire bi loolu sax sunna la léegi nga ne ma kay le fait nga ne ma lool sax mooy sunna ndax nee nga ma sunna yow bi alayhi salaam wax na dëgg c'est c'est bien ça très bien je suis d'accord mais mooy le fait mooy li saxaaba yi waxoon radiyallahu anhu bi ñu yónnee ngir am ku ñëw defaral ko bàmmeel buur yàlla tànnalal xir li rasuuli tànnalal sa ndaw li kon lay suñu borom gërëmal yonent bi alayhi salaatu salaam ba këram gu mujj loolu nekk fa mais loolu daa fekk ne mooy lu gën bal huwa ahsanu ma taj mooy li gën doo mën a trouver comme liñ la waxoon rek loolu moom foog nga xam ko mu nekk loo xam da nga koy jàpp bu ko fàttee ti lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaam suñu boroom ci lu nekk situation bu nekk daf ko caa tànnal la gën rawatina nag ci mujj li li mujj ay mbiram ginnaaw wam ko ne walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa te dëgg dëgg lu sa lu mujj tout le temps mooy gën baax te moo gën rafet li jiitu woon mais li mujj këram gu mujj ñu tegal ko ci lool ngeen ne loolu dañ koy si kenn sibu ko te suqraan kenn na ko kenn newul saxaaba yi radiyallahu anhum euh, bon ànduñu ci. te loolu c'est invraisemblable ñu ñëw ba koy denc dëgg la duñu ko xam nga ne ma koy parce que guddi la woon mais dañu ne la laa Ibn Abbaas ci boppam nettali na ko te waxul dara luy wane ne ñoom ànduñu ci waaw. waxuwul dara luy wane ne ñoom ànduñu ci dane rek busita fi qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatifatun hamra daal dinañuy lal lalees nañu ci qabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn tissu boo xam ne hamra bu xonq la léegi loolu ana lan moo fay wane ne moom dañ cee àndul woon daraa ko wanewul waaw dara ko wanewul kon loolu ci boppam day wane ne sax lii nii mooy li gën ndax loolu ju'ila ju'ila fi qabri eh, rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatifatun hamra muy loolu noonu day wane ne lii sax mooy li gën ndax moom la suñu borom tabaraka wa daal di tànnal ki nga xam ne mooy ndawam bi di yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi léegi kon ginnaaw xatiifa go kon am na après ci lañ ko lalale daal di koy door a denc moom alayhi salaatu wassalaam defal ko labin yooyu comme ni nga xam ne noonu la ñuy eh, defar noonu la ñuy defaree la euh, laxd noonu lañ koy defare que ne loolu am na voilà kon nag affaire bii nii lu amaam solo la waaw léegi nag li ma doon tàntaa li ma doon wax naan bul gis lu ñu lu siiw lu nekk wala boog moom way nañ ko kene loolu day wane ne nii la demee xam nga léegi loolu la mooy dangay gis gars yi euh, léegi xoolal rek ci ñun xoolal rek ñu ci ñun en tant que sénégalais li nga xam ne moom la ñuy liggéey li ñuy liggéey ci ci kaw suuf ci way yi nga xam ne daanaka ku nekk koo ci gis ku nekk rek ñuy woote tariixa bu nekk rek am nañ seen yawmal qiyaam boo xam ne ñoom exclusivement ñoom ñoom noonu lay demee ci ñoom waaw ku nekk daal am nga fi yawmal qiyaam boo xam ne ça se passe comme ça selon yow sa parce que rek yenn yi moom parce que rek way nañu ko quoi <laughs> waaw Serigne diw dina fa am sàngam ak sàngam tam ko wax mais dara leeru leen mais comme que way nañ ko fii mu ne képp ku taxaw di ko di ji dute rek ñu commencé ñu commencé la rëbb ah lu nekk ñu wax ko alors que waajee wax dëgg bala ngeen ni sëriñ diw yowmal qiyaam am na fa dara walla bu yowmal qiyaamee nii lay xewe bàyyi fii li suñu boroom wax yow ma <laughs> li suñu boroom li wax dafa leer de wax leen lu leen neex way leen lu leen neex waaye li mu wax du changer de yow ma laa yow ma mu ne bés la boo xam ne laa yatakallamun kenn du fi wax moo laa wax kenn du ko fi wax illaa man adina lahu rahmaan waaw lu dul ki nga xam ne mooy ar moo ko jox ndigal waaw moo ko jox ndigal wa qaala te buy wax sawaa baa wax laa wax lu leer naññ lay wax mooy lu leer naññ la waa ji war a expliquer moom la war di wax waaw léegi nag <laughs> baax na ku ci nekk parce que rek way nañ ko dugal nañ ko ci way yi foo dem kër diine daanaka boo dem am nañ waykat boo xam ne way na mbiru yow yawmal qiyaam ak seen sëriñ jaloore yam fa nar def <laughs> waaw <laughs> léegi kanta xas nañ koo way nag léegi mooy jeex na képp ku fi nekk di duteeti <laughs> wala ngay ngay ngay jéema sax am benn na di di laaj rek naan mais yéen est boobu noonu noonu rek mooy yow ci boppam yow eh, eh. loolu noonu sawaay yow jar ngaa jar duma alors que fan la jare duma jaru la duma nga naan lan <laughs> loolu tax ngeen koy duma li mu wax dafa légitime kan moo leen wax ne nii lay demee ba ku nekk daal di ut ab yawmal qiyaamam boo xam ne daanaka sax boo seet loolu la eh, buñ ci yaataloon ñëpp sax mais bëgg a wan ne yërmandeeg yàlla gi yëpp seen sëriñ kese ko yor xudut moom daanaka ku ku ko toppul boo moyul doo texe loolu yëpp ay waxi caaxaan la parce que rek way nañu ko parce que rek way nañu ko loolu laysa bi shay'is loolu affaire boobu hein waaw kon nag affaire baa ko quoi <laughs> waaw léegi nag léegi nag ñu ñëw nag ci affaire ba muy léegi ginnaaw kon lii moo jëmoon ci wàllu euh, euh, euh, xabru beek niñ ko defaree rek yooyu waaw ah léegi ah ñu ñëw nag ci léegi eh, eh, kañ lañ denc yonent ma le sar sa mooy kañ la suul gi am loolu waxoon nañ ko loolu waxoon nañ ne li gën a dëgër mooy li sayyidatu Aïsha wax waaw li nga xam ne moom la sayyidatu Aïshatu bint Siddiq radiyallahu anha wax am na riwaay yu naan bésub kii la euh, talaata bi euh, am na sax yoo xam ne ñoo gën a yeneen i wax waaye li gën a dëgër mooy bésub àllarba la woon bésub àll mooy ci guddi gi guddik àllarba voilà guddik àllarba voilà guddik àllarba du ci bëccëgu talaata waaye ci guddik àllarba te xam ngeen foog naa xam ngeen luy guddik àllarba buñ ne guddi àjjuma xam ngeen luy guddi àjjuma bul xaar ba bésub vendredi ca guddi nga naan ma tey mooy guddik àjjuma dooleet voilà <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu eh. Euh, kantaa ñi naan ca ca ca suba ga ba mu gaañoo ca suba ga lañ ko euh, denc ci yoor yoor loolu dëgërul lii dëgër mooy euh, kon ñaari wax yooyu yëpp di dëgërul mi ni bésu sulasaa yi ci jour bi lañ ko denc dëgërul mooy mardi ñi ne tamit ba mu faatoo isnay ni mooy même wax bi rek ca suba ga mooy lundi la génnaat di <coughs> ah alayhi salaatu wassalaam léegi ñu daal di koy denc ci sub ca suba ga laa ci doxan ci journée bi loolu it lay sa bi dëgër loolu it dëgërut waaw li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy du fi na fiñ ko denc mooy guddik asulasa yi al arbia bokk waaw al arbia <coughs> comme li sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha daal di wax ci xadis boo xam ne qad rawaahu al imaamu dinañ ñëw ci al imaamu al imaamu Ahmad waaye naka noonu waaye nañ jël imaam ahmad après nañ ñëw ci riwaa imaam al buxaari boo xam ne rahmatullahi alayhi bu ama am solo al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ci musnadu siddiqati aishata bint siddiqi radiyallahu taala anha wa ardaha mu ne haddathana abdatu ibn sulayman mu ne ku ñu nettali mooy abda ibn sulayman al kulaabi abu al-Aamiriyu abu Muhammad rahmatullahi alayhi al-Kuufiyu mu ne moom moo ñu nettali qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali ñu Muhammad ibn Ishaaq di Muhammad ibn Ishaaq ibn Yasaar ibn Xayyaar imaamu ahli siyari wal maghaazi al-Muttalibiyu al-Madaniyu rahmatullahi alayhi an Faatimata binti binti binti Muhammad ibn Umaara muy Faatima bint Euh, Muhammad mu ne moom moo ma ko nettali an Amra mu jëlee ci Amra di Amra bint Abdirrahman ibn Sa'd ibn Zurara rahmatullah alayhi al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha al-Madaniya an Aisha mu jëlee ci sayyidatuna Aisha as-Siddiqatu bint as-Siddiq ibn Abi Quhafata radiyallahu ta'ala anha ummi Abdillah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha euh, léegi euh, imam Ibn Ishaq parce que Euh, euh, euh, Amra mi mu ko kii Fatima mu ko jële ah, muy Fatima di doomi di Muhammad ibn Amara soxnaay kii la soxnaay sëriñam bi Abdullah ibn Abi rahmatullah alayhi moo tax mu ne moom imaam Ibn Ishaq ci riwaay yoo xam ne dane xadiis bii nii Abu ci boppam daal di ma ko daal dina ma koy nettali muy sëriñam bi muy kii maanaam Abu Bakr Abdallah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm rahmatullah alayhi moom da ko nettali dafa am càllale boo xam ne imaam Ibn Isaaq ci moom la ko jële comme ni mu nee ci siiratu Ibn Hishaam al imaam Ibn Isaaq mu ne wa haddathanii Abdallah ibn Abi Bakr an imra'atihi Faatima bint Umaar an amra bint abdirahman ibn saad ibn zurarata an aishata radiyallahu taala anha mu ne foofu ci siiratu ibn hisham al imam ibn ishaq dane wa haddathani nettali na ma abdullah ibn abi bakr sama sëriñ di abdullah ibn abi bakrin an imraatihi mu jële ci soxnaam waaw di soxnaam di fatima bint umara muy fatima di doomu umara voilà lii moom lu fréquent la woon mooy boroom kër gi di jële ci soxnaam loolu dafa fréquent woona léegi rek nga gis ne daanaka ñun jigéen jàpp nañ ne war na xam dara waaw moo taxit duñ ko jàngal doom du jàng waaw jàpp nañ ne fii mu ne li gën màgg lu mën a def mooy togg lu neex loolu ci wolof yi kese la xewa ah. loolu moom xewul woon ci ci ci temps yonent bi alayhi salaam de ay ay ngërëmu boroom kër gi yëpp mooy toggal lu neex di miswee ka njoñ ak yooyu kese aka defar ay yooyu kese ay fattaayaak déedéet loolu moom loolu gisinu wolof la ba pare gars yi bu ñuy wax ci affaire mariage foofu la ñuy cantonné femme bi te ne yéen daal lii mooy seen rôle déedéet lool fan la nekk rôle baax na neewuñ baaxul c'est bien c'est une très bonne chose dañ ko doon defal yeneen wala saat saab mais quant à que ni quant à ñu xam diine moom loolu moom ñun ñoo ko ci njàmbaas <laughs> waaw waaw waaw en tant wolof ñun ñoo ko ci njàmbaas <laughs> moo tax fii mu ne jigéen bu am xam-xam rek kaalaa loolu ci boppam waaye moo bokkul sax yi nga xam ne jàpp nañ lii war naa exister waaw moom daal fu ñu waxee xam-xam fii mu ne góor kese war a xam moo war a wax alors que. jigéen ñi moo tax seen seen waxi caaxaan yi émancipation yépp xam-xam moom bokkul ci li ñu war a émanciper en tout cas pas xam-xamu diine waaw hada kullu hada baatil waaw loolu lépp ay caaxaan la yoo xam ne wal iyaadu billah topp rek nasaraan si émanciper mais émanciper leen ci xam-xam acca ñun pour émanciper kay lu baax la bu dee ci xam-xam waaw looloo war a am sayyidatu Aisha ngi ñaa moo doon jàngal nit saxaaba yu mag yi radiyallahu anhu buñ masoon a am masala boo xam ne dañ ciy wute ah comme li Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wax ne masuñoo am ñu wute dem ci Sayyidatu Aisha lu dul dinañ fa trouver xam-xam ba waaw Seydina Umar ibn al-Khattab yenn masala yi doon ñëw ñii saxaaba yi wute ci ñii naan ñii comme ci affaire ay est-ce que ku ku ku joteeg soxnaam ta ta ta euh, inzaalu man yu génnul est-ce que daa war a sangoom déet ba ñii naan waaw ñii naan déet mu ne xaar leen mu yónnee ci sayyidatu Aisha ne dem leen ngeen laaj ko bu ñu dem laaj ko mu ne déedéet yonent alayhi salaam waxoon na ne ida ida ida ida ida kii al ulziqatul xitaan ulziqal xitaanul xitaan fa alayhi al euh, ghusl wala yu mel noonu ida jalasa bayna shu'abiha al arba'a thumma jazabaha fa alayhi al ghusl anzala am lam yunzil sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne yonent alayhi salaam waxoon na ñaari njongo yi bu ñu dajee mooy ne léegi ci saase loolu day waral ak cangaay moo xam waa ji éjaculé na am éjaculé wul moo ci yem léegi bi Seydina Omar radiyallahu ndaw li ñëw ne ko lii la Sayyidatu Aisha wax mu ne léegi gis nga jeex na ñun ñépp a ko déggandoo waaw man la ibn al-Khattab ak ñun ñépp a ko déggandoo laa wax Sayyidatu Aisha wax na te li wax yonent bi alayhi salaam la ko jé jële te moo ñu gën a xam yonent bi sa salaam ci wàll yu mel nii yu jëm ci wàllu kër moo ko gën a xam léegi wag wax na jeex na ku fi waxati lu wuteeg lii mu wax ne lii la yonent ma lay saa saa wax man Umar ibn al-Khattab gis nga sama yar bi moom laa lay yar nga xam <laughs> waaw <laughs> gis nga moom <laughs> waa yow noo bu yonent ma lay saa saa waxee xasee wax loolu léegi rek ngay gis ay ay ay ay ay ay ay ñoo xam ne du ñu dara gi jéem a wax seen wax mooy li ñu waxoon keroog mais xanaa kay. yow ba ngay wax fekk waxam see ñagut te yow sax loolu waroo koon a def si yoon da waroon a gëstu ba pare est que waxam a ngi fi ba pare nga door di wax <laughs> waaye ñun wala iyaadu billah dañuy ñëw wax ba pare di ba kenn ñëw nañu lii mooy waxu yeneen bi alayhi salaam moo tax ku mel noonu foo jaar mu am problème mu topp yo wax jooju parce fii mu a day fexe du ut beneen wax bu wuteeg wax bii ko kii andil. ak way uti benn caaxaankat boo xam ne nee nañu sëriñ la boo xam ne wala boroom xam-xam la boo xam ne moo naan ko li nga wax en fait finalement mooy li dëgër alors que laysa bi shay'in loolu du dara loolu lépp waxi caaxaan la loolu lépp waxi caaxaan la kon nag gis nga sëy naa Omar na ñun ñépp ko déggandoo fii mu ne ku fi waxati ku ma déggati mu taxaw naan bon loolu ku ko ku mu xewati jarul ngay sangu set dinaa la dóor sama yar bii laax dinaa la metti tal ak sama yar bii diñ ci ab dina am ci yow wàll bu baax waaw <laughs> waaw kaa inan man kaanaa xoolul kan mooy kan eh, ñi mu doon wax ay saxaaba lañu ah ay saxaaba la doon wax ne fii mu ne jeex na ku fi wax lu wuteeg léegi li li sax li mujj sax ndax yonent waaye saa saam ay dëgg la mooy am nay jamono doon na wax loolu mais nag li mujj la jàpp mbiru yonent bi alayhi salaam dañuy jàpp li mujj topp li mujj li mujj nag sayyidatu Aisha ci boppam leeralal nañu ko yarhamukallah leeralal nañu ko si fini léegi ku fi nekkati di wax lu wuteeg lii man Umar ibn al may jël sama yar bi caw la ko ak koo man di doon waaw waaw ak koo man di doon laa wax mu leer nañ <laughs> ah <laughs> kay gars yi la ilaha illallah daw yar yu bari lii def o moom bu yoroon yar fii <laughs> ñaata kaala lay dóor yar ci <laughs> dóore ci dóore yar lay lay dëkkan ah. <laughs> te du dóor ñi ñi ñi xel yi dem doole de ci ñi xel yi dem moom du leen dóor leen jàpp kilifa ci ñun ñoom lay rimbi yar ci bedd mi fii wala yaasu bi ak ci ci ci bërëb yi <laughs> kon al imam al imam ibn Isaaq <laughs> radiyallahu anhu wa rahima dane wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr mu ne wa haddathani kon e, e, e, lii mu ne wa haddathani pour wan ban heure Euh, ban jamono lañ denc yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa haddathani nettali na ma mooy liñ doon wax ne kon jigéen an imraatihi Abdallah ibn Abi Bakr an imraatihi mu jëlee ci soxnaam bi Fatima bint Umar mooy miñ la wax sànq ah ki nga xamante ne mooy euh, euh, nekkoon soxnaay kii nu mu tudd Abdallah kon nag mu ngi noonu waaw bint Umara mu Euh, kon mooy sëriñ bi te sëriñ bu mag la mooy sëriñ imam ni saax bi liñ ko yàgg gis Abdallah ibn Abi Bakr mu jële ci soxnaam noonu ngay dem ci Hisham ibn Urwa di jële ci soxnaam ah radiyallahu ta'ala anil jami' mooy loolu moo mën a am kon ku fi woote émangé bi nee leen ko xam-xam baa ngi ah aca ñëw leen c'est bien aywa ñëw leen waaw mais di ci doyloo rek euh, sama sama boroom kër ma ngi xam sama borom kër ma ngi sama borom kër ngi xam wala yooyu loolu te tekkiwul dara waaw laysa bi shay'i hada ku nekk yaa war a xamal sa diine kenn du jël sa diine di ko autotoqué parce que ay nit ñoo xam ne ñoom ci seen bopp wóoruñu ñu lay dogala la ko waxal sa diine dara jàngi ko waaw sayyidatu Aisha gi moo doon jàngale waaw <laughs> ñaata yoon lañ gis ci siira bi ay nit ay saxaaba yu ñëw wala ay taabi'in yu ñëw di ko laaj di jàng si ci moom hmm? ak maa moom kese ñoom ay yaay ummu salama ak ñeneen ak tamit ba ci ay ummu darda ak ainsi de suite ñun moo tax yooyu ak sëriñu ñoom imaam al-Hafiz Hajar yi waaw sama sëriñ ba wax na ma nettali na ma te mu te mu nekk ab faam ainsi de suite yooyu yooyu léegi rek la nekk loo xam ne boo ko waxee gars yi di xoolante waaw te waxuma nag kuy bon attention waxuma nag kuy conférence non non non fii man boroom xam-xam laa wax de waxuma kuy conférence parce que boo ko waxee ñu ne la ah sa waay say say de sàngam kat mu ngi conférence ma ne la man dama la wax conférence est-ce que conférence laa la man góor yi sax wax naa la conférence ci boppam sax bon conférence manoo fa amee xam-xam nga naan ma la dajaleel téeméeri conférence yoo fekke taxul nga am xam-xam ay piste lañ lay jox da lay jox ay piste dina la dimbali mais boo jàppee ne li ngay déglu ci conférence doy na ngir nga nekk boroom xam-xam doo ko masa doon lii maa la ko wax ilaa abadil abad waaw xam-xam da ngay nangoo jaar fii boroom xam-xam yii waaw ñu ay conférence loolu loolu loolu tekkiwul nekk ay conférence xam boroom xam-xam la voilà loolu loolu lépp façon leer la yu xew léegi nga xam ne nit ñi xam mooy xamatuñ xaqiiqaay mbir yi la réalité dañuy gis ku wax rek ñu ne waay waa ji fulaanun alimun qad ala rijala waa ji de moom boroom xam-xam la boo xam ne moo féete góor ñi kaw boroom xam-xam yi alors que laysa bi laysa bi tilmid ah, ah moom darul sax ab darajaay taalibe ci boppam amu ko élève rek amu kon nag mooy bu ma nee eh, yow émancipation bi ngay wax am na parce que kat jigéen ñu bari ay sayda lañ ñu ngi ay saadaat lañu xaw ma lan ñu ngi daal di def ay. ay sayidaat bokk ñu ngi def ay conférence ñu ngi def ay waxtaan yu am solo vraiment am na solo kay loolu kay baax na mais nañ ko defal buñ ko defalee jigéen ñi baax na mais dama ne la man waxuma la loolu dama ne la affaire bi mooy xam-xam bi laa wax waaw ay conférence moom c'est bien c'est bien c'est bien waaw waxuñ ne baaxul kiiwut bu baax la mais dama ne loolu noonu xam nga ne taxul ñuy wax waaw conférence en tout cas ñun li ñu xamee conférence kooku moom wute naak boroom xam-xam man boroom xam-xam laa wax voilà loolu mooy euh, euh, euh, li yonent ma lay saar saam wax xatta laa <laughs> yoo jadu aliman day mbir mi day dem ba boroom xam-xam yi dañuy raar ba maa xal la léegi kon ku tëb ñu boroom xam-xam la <laughs> même bu dee huwa ajhalu man man man nataqa bi daad yi moo gën a moo ci ñu mas a wax euh, ñuy làkk ñuy jéem a wax arab wala ñuy wax arab mais comme que moo ko fi xas moo ko fi mën a wax ah man a génne ay nii gaa yi jàpp ne fii mu ne moo féete kaw ñëpp alors que laysa hada bi sahih loolu wérul kon al imaamu abdul soo demee ci siiratu ibn Hishaam mu ne wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr mu jële ci sëriñam bi ne Abdullah ibn Abi Bakr gisoon nañ ko sànq ah rahmatullahi alayhi ah ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm rahmatullahi alayhi an imraatihi fatimata bint umara mu jële ci soxnaam di fatima bint umara an amra bint abdirahman ibn sa'd ibn zurara baayam maamam sahaaba la woon muy sayyidina sa'd ibn zurara radiyallahu ta'ala an sayyidina sa'd ibn zurara an aishata amra mu jële ko bint abdirahman mu jële ko ci sayyidatu aisha loolu benn càllale la mooy imam ishaq da ko jële ci sëriñam bi abdallah ibn abi bakr ibn amr ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm moom ba pare moom ci boppam imaam Ibn Ishaq dafa bëggoon a déggaat nag xadiis bi boo xam nga lii naazil la mooy bu dee ci wàllu càllale euh, fu lu nit ñi gën a bari mooy yow sa càllale bi nekk li nga xam ne mooy euh, naazil mooy càllale boo xam ne dafa wàcc quoi mais nu nit ñee gën tuuti càllale bi day nekk lan càllale boo xam ne alim la bu kawe mooy nit ñi day gën a tuuti imaam ibn Ishaq daf ko jële ci sëriñam bii di Abdallah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm waaye ba pare moom mu bëgg a dégg xadiis bi comme que moom ci soxnaam la ko jële te imaam ibn Ishaq xam na soxnaam mais mu laaj ko nee na moo tax mu ne man jële naa ko tamit ci soxnaam di fa alhamdulillah di Fatima bint Umara man imaam ibn Ishaq jële naa ko ci moom man jële naa ko ci moom nan la ko fa jëlee mu ne sama sëriñ bi Abdallah ibn Abi Bakr moom adxalanii moom moo ma dugal ci soxnaam ngir ma laaj ko xadiis bi ngir ma am càllale boo xam ne moo gën a kawe Allahu akbar Allahu akbar gis nga voilà ngir am lu gën a kawe ngir am lu gën a kawe moo tax mu ne man ci sama bopp man xadiis bii nii dégg naa ko ci Fatima bii muy soxnaay sama sëriñ bi dégg naa ko ci moom te kat sama sëriñ bi moom ci boppam moo tax mu ne waqad haddathatni Fatimatu bi hadha al hadith ki ma fa dugal mooy boroom këram moo ma dugal ma ñëw toog moom mu nettali xadiis bi ma man koo am ci beneen càllale boo xam ne moo gën a kawe du am intermédiaire ma am ko ci moom direct pas intermédiaire du jëkkëram da ngay gis ne tamit gis nga lan moo tax mu naan xale nii mooy ñun léegi li xew nii nga gis bon ku mu neex nga dem ci jabaru ku la neex nekk fa loolu noonu léegi la xew ah ah xam nga loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> doon tere ci ba sayyidatu sayyidna Abu Bakr am radiyallahu anhu ba mu ñëwee fekk am ku nekk këram noonu bon affaire bi neexu waa mu ñëw yeneen bi alayhi salaatu wax nit ñi ñi bu ngeen di dem kër gi mooy da ngeen koy yëgal wala boo ngeen ànd moom ak yooyu moo tax looy loo ci gis loo ci gis société bi ni mu demee ah, moo tax lu ne dina fi mën a xew wal iyaadu billah ah wéetak wax day jàmbur mu guddeeg bëccëg loolu daa wóor loolu dañ koo tere ah yonent bi alei satu salam sharia da koy tere moo tax xattaa jàngale diine sax du ngeen wéet mais ñun moom suñu yoon newul ci yooyu waaw boo koy wax sax yow tu paraît bizarre waaw gars yi dañ naan mais c'est c'est c'est c'est extraterrestre la la jóge kii moom ban continent lay évoluer ak fan ban ci ban ci continent yi nga xam ne dafa périmé la jóge quoi waaw <laughs> alors hada huwa al haqq même bu dee nit ñee ngi def leneen walaw xaalafa jamiu al ardi hada laysa bi dëgg mooy lii loolu moo tax imam ibn ishaq rahmatullah alayhi mu ne man hadith bii nii dégg naa ko ci fatima mooy xam nga jàllaleen dane wa haddathani abdullah ibn abi bakr an imraatihi fatima mu ne man Abdullah sama sëriñ boobu moo ko jële ci soxnaam nettali ma ko mais man ci boppam hadith bi dégg naa ko ci moom ci soxnaam moom moo ma dugal ci soxnaam ànd ak man ñu dugg ngir ma dégg man imam ibn Ishaq hadith bi bilaa waasita loo xam ne du am dég-dég sama diggante ak ki nga xam ne mooy Fatima di soxnaam moom sama sëriñ bi di Abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm radiyallahu ta'ala kon nag mu ngi noonu kon foofu ci siratu Hishaam indi na ko an Aisha kon sayyidatu Aisha lan la wax kon wal hadithu kama ra'ayta hadithun sahih lu ñuy wan ban jamono lañ denc yonent bi alayhi salaam mu ne sayyidatu Aisha mu ne ñu ngi woon ci riwaay imam Ahmad loolu dañu tuddoon rek riwaay bale pour wan la mu kon kon sayyidna Ahmad dane woon haddathana Abda ibn Sulaymana qaala haddathana Muhammad Ishaq an Fatimata wala wala lii moo taxoon <laughs> parce que an Fatimata bii alors que fële mu man ci sama sëriñ laa ko jële Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Hazm ci moom laa ko jële moom mu jële ko ci Fatima di soxnaam fii nga ñëw ci musnad imam ahmad bi mu ne an fatima parce que imam nisaq ci boppam moo ne man mii xadiis bi mooy ñaari càllale laa ci am ci jëkkër ji ak ci jabar ji jabar ji nag nan laa ko fa dégge du dem yoxosu dem di ak laaj déedéet jëkkëram di sama sëriñ moo ma indi ci kanamam ngir ñëw ma jàng ko dégg xadiis bi ci moom la gis nga émancipation gi ma doon wax mu ngi nii voilà voilà <laughs> kon mu ne an fatimata sayyidatu sayyidina imam euh, muhammad ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi an fatimata bint muhammad kon mooy fatima bint muhammad ibn umara rahmatullah alayhi an amrata moo ko nettali mu jële ci amra ibn abdirrahman ibn sa'd ibn zurara al ansariya al madaniya taalibi ma sayyidatu aisha bu mag la an aishata mu jële ci sayyidatu aisha siddiqatu bint siddiq radiyallahu anha annaha qaalat mu ne ma alimna si hadith baa gi di ñu wan kañ lañ denc yonent ma le saasa mu ne ma alimna ñun de xamuñu bi dafni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hatta sami'na sawta al-masaahi min aaxiri layli laylatal arbi'aa'i waaw mu ne sayyidatu Aïcha mu ne maa alimnaa bi dafni rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hatta sami'na sawtal masaahi min aaxiri layli laylatal arbi'aa sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne ñun de xamuñu <coughs> yëguñu ci dencuk yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu dul dañoo dégg dégg peel yi ak yi nga xam ne moom lañuy suule ak gase gasee ko suul yi ñuy suule min aaxiril layla ca guddi ca ca ca ca feewu guddi al arbia muy guddi àllarba voilà ci lañ denc yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi voilà kon nag lii mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li dëgër waaw léegi nag kon affaire baa ngoongu léegi kon yeneen wax yi ñu lay wax yi ngay dégg yooyu noonu dëgërul waaw loolu lay sa bi dëgër <coughs> te xadis bu mel nii al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi am na xadis euh, boo xam ne daf ko solo muy euh, bu am solo waaw waaw euh, boo xam ne day dëgëral affaire bi waaw nga xam ne qad rawaa wal imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi Euh, mune ne mu ne haddasa baabu al kitaabul janaayiz baabu mawti yawmul ithnayn baabu buntu <laughs> mawti yawmul ithnayn faatu bésu ak altine ngëneel lu rëy ci ne <laughs> faatu bésub lundi ngàndum waaw allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ahad premier jour waaye yawmul ithnayni deuxième oh parce que moom mooy deuxième allahu huwal ahad buur yàlla mooy kenn ah lool ci beneen loolu ci yeneen façon wu ci euh, ay ishaara voilà ci côté ishaara la pas ci côté loo xam da ngay ñëw naan lii mooy boo seetloo yawmul ithnayni buur yàlla ginnaaw buur yàlla moom ki nga xam ne moom moom nekk-nekkam ginnaaw moom li mu indi nga xam ne moo defar ñépp ta ak ak moom yonent moom bi bëggee génne nit ñi ka jaarale nit ñi te nga xam ne mooy mooy moo leen di gindi moo leen mooy ki nga xam ne mooy seen quintessence mooy yonent bi alei saatu kon mooy deuxième yawmul ithnaini lool ci wàll woowu léegi kon al imam al kii al euh, Bukhari mu ne kitaabul janaa'iz baabu mawti yawmul ithnaini baabu buntu Euh, euh, mawti yawmul isnayn faatu bésub euh, li nga xam ne mooy lundi mu ne haddathana Mu'alla ibn Asad mu ne nettali nañu Mu'alla ibn Asad al-Ammi Abul Haytham rahmatullahi alayhi al-Basri al-Mu'allim rahmatullahi alayhi qala haddathana Wuhayd mu ne nettali nañu Wahb ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahili mawlaahum al-Basri al-Karaabisi rahmatullahi alayhi an Hishaam mu jële ci Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awaam ibn Xuwaylid al-Asadi rahmatullahi alayhi Abul Munzir rahmatullahi alayhi al-Asadi al-Madani an abiihi mu jële ci baayam wax nañ ko sànq di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awaam ibn Xuwaylid ibn al-Asad al-Qurashi al-Asadi rahmatullahi alayhi sayyidina Urwa an Aysha mu jële ci sayyidatuna Aysha Siddiqatu bint Siddiq ibn Abi Quhaafa ummul mu'miniin ummu Abdillah radiyallahu ta'ala anha annahaa qaalat mu ne daxaltu Abi Bakr fii day nettali euh, génn àddina ak Seydina Abu Bakr mais lii gën a dëgëral affaire mooy c'est parce que Seydina Abu Bakr xooli ci biir nañ ko wax léegi mu ne daxaltu ala Abi Bakr radiyallahu anhu Sayyidatu Aïsha mu ne <coughs> damaa dugg ci sama baay Sayyidatu ki Seydina Abu Bakr fekk Seydina Abu Bakr dafa feebaroon mooy bi muy waaj a àddina mu seet si ko fa qaala nee na Abu Bakar sama baay ne ma radiyallahu anhu mais fii ki fii kam kaffantumu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ah laa nee na moom moom moom mu ngi waaj faatu de ci lalu faatoom mais xam nga lan moo ko préoccupé moom Seydina Abu Bakar nekkul ay man mii nga xam ne maay as-Siddiq waay waay te ñaan yàlla rek mu wér wala yu mel noonu déedéet. mais li ko soxal mooy ana yonent bi alayhi salaatu salaam ay mbiram ba muy génn àddina nan la demee woon ngir moom ba ni moom it as-Siddiq mbiram yépp mel ni bu yonent bi alayhi salaatu salaam allah mu ne neena na mu ne ma kam kafantumu nabiyya sallallahu alayhi wa nee na naa Abu Bakar ne ma ah yow mu ne yéen ña mu ne Sayyidatu Aisha mais ci ñaata yére ngeen kii woon yonente mi alayhi salaatu salaam ñaata yére ah ñaata yére ngeen daldi woon sàng yonente mi alayhi salaatu salaam génne àddina ñaata yére nee na fi ne ko fii thalathati athwaabin biidin saxuliya wala imaama Allah sayyidatu Aisha nee na ma ne ko fii thalathati abwaabin ñetti yére hein ñetti làmbaay yoo xam ne biidin yu weex tàll d'un blanc d'un blanc immaculé mooy yoo xam ne dara raxu ko weex tàll saxuliya yu kojoog saxul wala yu weex tàll mooy dëkk bopp ci yeman comme niñ ko waxoon laysa fiha xamis mu ne baayam sayyidatu Aisha baayam a ko laaj di as-Siddiq te nag amul xamis amu ci moo tax loolu lañ dëgëraloon xamis amu ci wan fil imamata wan fil imamata wat taqmisa waaw comme li borom xilaas radiyallahu taala an waxoon ne nag yonent balay saa li ñu ko li ñu ko sànge nag bu ci boole imaama amu ci woon waaw wa kafanuhu bi biidin qul yamaniyatin wan fil imamata wat taqmisa fil ghimami mu ne wa kafanuhu daal dinañ koy utal kafan làmbaay bii din yu wequl waxal ne yamaniyatin ne yoo xam ne yu ko jog yaman mooy saxuliya wan fil imamata kanta kaala ga ku la ne kaala am na ci dàqal loolu dëgërul war taqmiisa ak xamiis amu ci fil ximami ca yére yañ ko solal ya nga xam ne moom lañ ko sànge moom alayhi salaatu wassalaam loolu la Seydina Siddiq Sayyidatu Aïsha ne ko Sayyidatu Aïsha ne ko fii thalathati ab fii thalathati abu aswaabin biidin saxuliya yonent bi alayhi salaatu salaam de denc nañ ko ci ñetti yére yu weex tàll yoo xam ne yu ko jox saxuul yoo xam ne yaman lañ jóge laysa fiiha xamiis amul woon xamiis wala imaama te amul woon kaala wa qaala laha nee na sayyidatu Aisha nee na mu ne ko nee na bi ma waxee lool sama baay mu ne ma fii ay yawmin tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que Seydina Abu Bakar lii lépp da koo xamul <laughs> mais day gina leerlu waaw parce que moom dafa bëgg mbiram yépp moom mi nga xam ne saani saani isnayni idhuma fil ghaar asdaqu man amana bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asdaqu man saddaqa rasulullah ki gën a dëggu yonent bi alayhi salaatu salaam daal gëm yonent bi alayhi salaatu salaam eh, mais mooy gën dëgër lu gën a laaj ne ko wax ne ne doom ji Sayyidatu Aïcha te tamit gis nga doom bàyyi day mën a laaj doomam loo xam ne xam-xam la pas maay bàyyi rek man maa war di wax eh moo la wax loo ak loolu eh, laaju ma la déedéet déedéet sa doom man na la man nga ko laaj ci mbiru diine sayyidatu Siddiq sayyidna Siddiqa ngi di laaj as-Siddiqa doomam sayyidatu Aïsha ah ci ñaata yére ngeen ngeen lañ ngeen ngeen ngeen ngeen deñ ngeen ngeen ngeen lëma ngeen ngeen ngeen utaloon yeneen timalay saar-saam ni muy génn àddina lañ ko sànge woon mu wax mu laaj ko nee na ko fii aji yawmin tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana ban bés la yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina xaalat sayyidatu Aïsha nee na ma wax sama baay yawmal ithnayn ne ko bésub altine la de mu ne ma xaala nee na Seydina Siddiq sama baay ne ma fa ayu yawmin hada mu ne ma ban bés la nii bés bii nga ñëw seet si ma ci sama feebar bi ban bés la yaa Aïcha xaalat nee na ma ne ko yawmul ithnayni aa ah, lii bésub bésub lundi la de xaala xoolal Seydina Siddiq ne arju fii ma bayni wa bayna layli Allah mu ne man de yaakaar naa am naa yaakaar bu baax ci borom bi këne mooy mu faat ma diggante lii balaa guddi gee waaw mooy mu faat ma ci bés altine bi allahu akbar allahu akbar ci ti mu ngi noonu Allahu akbar léegi mu ne fa nadara ila thawbin alayhi kaana yumarradu fiihi bihi rad'un min za'faran fa qaala igsilu thawbi haadha wa ziidu alayhi thawbayni fa kaffinuunii fiihaa qultu inna haadha xalaq qaala inna al-hayya ahaqqu biljadiidi min al-mayyit innamaa huwa lilmuhla waaw falam yutawaffaq hattaa amsaa min laylati ath-thulathaa wa dufina qabla an yusbih Allah nee mu xool Seydina Siddiq xool benn <coughs> <coughs> eh, ilaa thawbin alayhi yére boo xam ne moom la soloon boo xam ne <coughs> moom mooy bu feebaroon moom lañ ko doon solal moom lañ ko doon sàng yooyu mu gis ne dafa am ay jeexitalu zanfaraan façon genre parfum yooyu mu ne raxas leen lii te ngeen yokkal ma ci yeneen ñaari yére yoo xam ne mooy mbalaan mii ngeen yokkal ma ci yeneen ñaari mbalaan ngeen comme que yonent ma lay saa saa ñett yu weex la comme bii zanfaraan gi jeexital gi ca dindi leen ko raxas leen ko bu ma paree bu ma faatoo ngeen daal di ma ci sànge ma ne ko mais inna hada xalaq sayyidatu Aisha ne ma ne mais sama baay mais lii nii <coughs> mais yow yére bii nii yére bii nii dafa ràpp quoi mu ne Allahu akbar Seydina Siddiq ne innal hayya ahaqqu bil jadiid min al mayyit ne ki nga xam ne mooy kiy dund moo gën a yelloo lu bees te kiy faatu man dañ may suuli rek lu ko ñuy suuli nag moom jarul yére yu rafet ak ay kiiwag di ci tànn yi gën a rafet yooyu kiy dund moo gën a yelloo loolu le innama huwa lil muhla ndax yére yi ñooy solal du lenn <coughs> ngir dëtt ji la ak yooyu kese après waaw falam yutawaq wala falam yutawaffa hatta amsa min laylati thulatha faatoo wuñ ko lu dul ci ngoonu <coughs> thulatha wa dufina qabla an yusbih ñu daal di koy denc laata muy xëy te noonu mooy noonu lañ denc yonent bi alayhi salaatu salaam ci guddi gi yawmu <coughs> al arbi'a ci lañ ko génn ci lañ ko denc moom <coughs> comme li sayyidatu laylatul arbi'a sayyidna siddiq nag laylatu as kon li ñu soxlaloon fii mooy li sayyidatu Aisha ci xadiis bale ci sahih musnad al imaam Ahmad maa alim naa yëguñu te xamuñu bi dafni rasulillahi ci <coughs> denc ko alayhi salaatu wassalaam ba ni ñuy dégg al masaax yi peel yeeg yooyu min aaxiril layli ci feewu guddi ga laylatal arbi'a guddik àllarba te lii nii eh, moom la comme la imaam al-Hafiz Ibn wax am na yeneen wax comme niñ la ko cité la léegi mu ne wa hada <clears throat> lii nii huwa alladhi nassa alayhi ghayru wahidin min al a'immati salafan wa mu ne lii nag hein mooy li nga xam ne moom la euh, euh, euh, moom la yaxal xayru waaxid ku dul kenn du ñaar ci boroom xam-xam yi lu jiitu lu jiitu ak ñi mujj ñu jiitu ñi ak ñu mujj ñi kenn yonent ma lay saa saam laylatul arbi'a moom la génn àddina <coughs> mu ne minhum bokk na ci ñoom Souleymane Ibn Tarkhan at-Taymi muy Souleymane at-Taymi <coughs> rahmatullahi alayhi ak imaamu Jaafar eh, Jaafar wa Jaafar ibn Muhammadin ak Seydina Jaafar <coughs> ibn Muhammad Jaafar ibn Muhammad rahmatullahi alayhi waaw muy Jaafaru Saadiq mu ne wabnu Isxaaq ak ku mel imaam ibnu Isxaaq wa Muusa ibnu Uqba ak imaam Muusa ibnu Uqba wa ghayruhum ak ñeneen kon lii mooy kon yenente alayhi salaam guddik laylatul arbi'a ca lañu ko denc ci la génn ci lañ ko denc waaw wax nañ la nag imaam nisa waxoon naña wàccoon ca xabru ba bi sanadin saxiix mu ne wa kaana alladina nazalu mooy même sanad bi wa kaana alladina nazalu fi qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi talib wal fadl ibn abbas wa qusam ibn abbas wa shuqran mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ci la doon waxee ne wa qad qaala aws ibn xawli aws ibn xawli la Ali ibn Abi Taalib yaa Ali anshuduka allaha wa haddana ci la Xawli al waxoon kon ñii nii lañu denc Yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii moo mujj ci ay mbiram am na beneen affaire euh, al imaam kii euh, euh, nu Euh, al-Waaqidi alayhi daal dinay solo bi sanadin da'if waaw comme ni ko al imaam al Bayhaqi rahmatullah indi ci Dalaa'ilu Nubuwwa boo demee imaam Ibn Sa'd tamit indi moon indi na ko ci at-Tabaqaat waye sanadu laysa bi saxiix waaw mu ne mu ne parce que dane qaala al-Waaqidi ah imaam al-Waaqidi kat rahmatullah alayhi nee na wa haddathana Abdullah ibn Ja'far mu ne ki ko nettali mooy Abdullah ibn Ja'far rahmatullah alayhi an Abi Awn an Abi Atiq an Jaabir ibn Abdillah mooy hadith boo xam ne nee na ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram la jële la la jóge ah Ah, abi an abi atiq an jabir ibn abdillahi radiyallahu anhu ah, hadith bi boo demee ci kon wax nañ la ci eh, boo demee tabaqaat wax nañ la ko mu jaar ci yoonu dalailun nubuwwati moom lañ ne nii mu ne hadith bi jaar ci sayyidina jabir radiyallahu anhu mu ne rusha ala qabri nabi sallallahu alayhi wa sallam almaa almaa rasha wa kaana alladhi rashahu Bilaal ibn Rabaah bi qirbatin bada'a min qibali ra'sihi min shiqqihi al-ayman hatta intaha ila rijlayhi thumma daraba bil-maa'i ila al-jidaar thumma lam yaqdir ala an yaduura min al-jidaar mu ne al imaam al mooy wa sanadu laysa bi sahih sanad bi wérul mu ne kii euh, alimaam al-Waaqidi mu ne Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram <coughs> radiyallahu ala qabri nabii sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ci lañ denc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinay wis ci bàmmeel bi def ci ndox wis ci almaa'u rashan ak wis sotti ko ci wis ko mu ne def nañ ko kan moo ko def mu ne wa kaana Bilaal ibn Rabaah mu ne ki nga xam ne moom moo ko def mooy Seydina Bilaal ibn Rabah radiyallahu taala anhu wa ardaa moom moo ko def ah bi xirbatin ci benn baag boo xam ne ci la defoon ndox moom la jëloon di ko wis ci kaw bàmmeel bi bada'a min qibali ra'si min shiqqihi al-ayman dafa commencé ci bopp bi fi bopp bi commencé jóge ci bopp bi hatta intaha ci mais ci côté ndejoor bi min shiqqihi ayman hatta intaha ila rijlayhi ba ni muy demee àgge ba ci ñaari tànkam yi thumma daraba bil ma'i ila al jidaar ginnaaw gi mu jël ndox mi sotti ko ci miir bi après mbir mi falam yuqdar ala an yaduura min al jidaar ndox mi di e, toq di siit ci e, miir bi di wër ci miir bi noonu di jóge di wadd waaye <clears throat> lii nii euh, mooy laysa bi saxiix hada mooy xadiis bi nii wérul wa huwa min riwayat yi nga xam ne qad rawahu al imam Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al Waaqidi wa huwa da'ifun yud'afu mooy da'ifun fil xadiis mooy matruk la parce que boobu al imam ibnu euh, kii euh, ibnu Abbaas non imam kii maanaam al Waaqidi da'if moom da'if la waaw daif moo tax xadiis bi wérul <coughs> kene dañ koo wis moo tax it loolu mënuñu cee sukkandikoo que wisu bàmmeel sunna la parce que lii déedéet parce que bala ngaa wéral dara bala ngaa ne lii sunna lay foo mu wér te mbir mi laysa sanaduhu laysa bi saxiix sanadam wérul moom la boroom xilaas fi muy waxe wabnul xamaamati rasha al qabra yabda'u min wijahati ar-ra's thumma al qalbu dhu mooy wabnul xamaamati mooy seydina eh, Bilaal ibn Rabaax voilà mooy <coughs> noonu la ko cité ni waa ahlu siyar cité nii imaam al-Bayhaqi ñoom imaam ibn moom la indi ci vers boobu bim naan wabnul xamaamati rasha al-qabr wa min wijaahati ar-ra's thumma al-qalbu ibnul xamaamati mooy seydina seydina bilaal ndax yaayam ah wabnul xamaama bintu mooy ibnu xamaama moom mooy ki nga xam ne moo tooyal moo wis ah ndax yaayam moo tuddoon xamaama moo wis xabru bi commencé ci fa bopp ba commencé waaye <coughs> loolu noonu moom la waa ahlu siyar di tudd nii waaye sanaduhu laysa bi saxiix wa huwa min riwayati al imam al-Waaqidi bi nga xam ne nag ci lañ def lii pour jeexal <coughs> pour ñu deexal pour ñu dee pour ñu jeexal kii dane al imaamu anas ibnu malikin radiyallahu anhu xadiis bi qad rawahu al imam al Buxaari rahmatullahi alayhi imam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal na koy solo ci kitaabul maghazi foog naa waxoon nañ ne dinañ ci ñëw bu ma juumul ah daa ni waxoon nañ loolu ah neewoon nañ dinañ ci ñëw insha allahu taala moom la ñuy jeexale nii buñ ko gisee ñu pare insha allahu taala ci kitaabul maghazi ci kitaabul maghaazi al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Sulaymaan ibn Harb mooy baabu maradi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wafaati mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Sulaymaan ibn Harb mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajiil al Azdi al Waashihi rahmatullahi alayhi Abu Ayyuub al Qaadi al Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Hammaad mu ne ki ñu nettali mooy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al Azdi al Jahd ad-Dammi Abu Ismaïl rahmatullahi alayhi al-Basri al-Azraq rahmatullahi alayhi kon Thabit mu jëlee ci Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Bunani Abu Muhammad al-Basri rahmatullahi alayhi an Anas mu jëlee ci Sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam Abu Hamza dhul udhunayni radiyallahu ta'ala anhu khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy hadith bi mu doon nettali Sayyidatu Fatima ah, radiyallahu anha mu ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam lamma saqula an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ja'ala yataghashshaahu fa qaalat Faatima alayha salaam wa radiyallahu anha wa karba abaa fa qaala lahaa laysa alaa abiiki karbun ba'da al-yawm falamma maata qaalat mooy xadis boobu Seydina Anas dane bi yonente bi alayhi salaatu wa salaam bi feebar bi mettee lool Sayyidatu Faatima di doomam radiyallahu anha dane dafa wax ne dafa mooy bi ñëwee fekk ko feebar bi dal ko sonal ko ba phase yu tar yooyu mu naan waa kar baaba way woo naa mettit gi dal sama baay waay fa qaala yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko lay laysa ala abiki karbun ba'dal yawm yëgal ne sa baay amatul benn coono benn mettit bu koy dal à partir de tey ndax tey loolu mooy bis bi mu génne àddina mu ne fa lamma maata qaalat yonent bi alayhi salaatu wassalaam génne àddina Seydina Anas moo koy nettali ci Sayyidatu Fatima radiyallahu anhuma mu ne bi mu faatoo nag bi yonente mi alayhi salaatu salaam faatoo sayyidatu Fatima dane yaa abataahu ajaaba rabban daa yaa abataah man jannatul firdawsi mawaa yaa abataah ilaa jibriila nanaa waaw mu ne noonu la sayyidatu Fatimatu bint rasuulillahi alayhima afdalu salaati wassalaam daal di wax ne yaa abataahu ajaaba rabban daa yaa abataahu man jannatul firdawsi mawaa yaa abataahu ilaa jibrila nana mu ne yaa abataa ay waay woo naa sama baay waay di yonent mi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne ajaaba wuyu na rabban daa deful ludul comme ni ma ko dóoye woon rek waaw mooy ajaaba daal dinay wuyu rabban boroomam bi nga xam ne da moo ko woo waaw parce que ajaaba mooy dafa wuyu boroomam waaw boroomam mooy yonent mi alayhi salaam faatu gi dafa wuyu boroomam moo tax da ko da koo tànnloo woon la koo tànnloo woon ana lan lay tànnloo lan lay tànn moom alayhi salaat wassalaam mu daal di tànn li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, kii la mooy wuyu mooy ar ñëw ci yonent wassalaam moo tax wa ama uhdiya muy muhtazan ala jalalin da'ahu fi safarin mawlaahu lil karami bi nga mooy la onze bi nga xamante ne nii moom la ko boroomam daahu ah, mawlaahu fekk ala jalalin fekk moom mu ngi amoon 63 ans mooy loolu la génn bi muy génn àddina moom yeneen ci malay saa saam loolu yi saxiix yi xadiis yu wér yi wax nañu ko ala jalalin gi 68 63 ans la amoon daahu woo na ko fii safarin ci mois safar comme xadiisu Abu Muwayhiba ba ba mu fa jógee la commencé feebar bi daaneel ko mawlaahu boroomam ki ay mbiram lil karam ngir teral ko mooy daf ko wuyu moom la sayyidatu Fatima di wax ni naan yaa abatahu ajaba rabban da waay waay woonaa waay saa baay waay alayhi salaatu wassalaam ajaba wuyu na rabban boroom bi nga xam ne daahu moo ko woo yaa abatahu man jannatul firdawsi ma waa waay woonaa saa baay waay ha man ka nga xam ne jannatul firdawsi ma waa jannatul firdaws ba gën a kawe ba gën a diggu doomu ma waahu mooy dëkk waayam yaa abataahu ilaa jibrila nana mooy <coughs> ya <coughs> sey kii nu tudd eh, waay waay woo naa sama baay bi nga xam ne ñu ngi koy tàggee Seyna Jibril mu ne fa lamma du sey na Anas nee na bi ñu dencee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fa lamma dufina bi nga xam ne ci lañ ko denc xaalat ci la waxee moom sayyidatu fa mu ne xaalat Fatima sayyidina Anas ne bi dencee yonente bi alayhi salaam sayyidatu sayyidatu Fatima mu ne <laughs> radiyallahu ta'ala anha mu ne mu ne mu ne mu ne ma yaa anasu nee na sayyidatu Fatima daf ma wax ne ma man Anas ne ma mais yaa anasu ataabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alayhi at-turab ne ko mais yéen yow Anas <laughs> nee na Sayyidatu Fatima daf maa wax ne may mais yow Anas mais Anas yaa Anasu mais yéen ataabat anfusukum an tahfu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam at ah, seen bakkan teey <laughs> mooy yéen naka naka ngeen mane naka ngeen capable hein <laughs> hein di di di di di sotti ci yonent mi aleyhi salaatu salaam suuf mooy di ko di ko suul mais yéen seen seen bakkan may na leen loolu yéen <laughs> ah <laughs> Allahu akbar waaw waaye mooy sunnaam la rek waaw <laughs> waaw mooy nekkul da leen di yedd lu tax ngeen koy def waru ngeen ko wan a def c'est pas bien ça non c'est juste rek mooy xam na saxaaba yi radiyallahu anhu ni ñu soppe woon yonent mi alayhi salaam mais euh, nan lañ ma ne tey ah di ko di ko di ko dugal ko ci suuf suul ko <laughs> hmm? xam nga Seydina Anas waxul dara ne bon tontuwul mooy day bàyyi noonu rek waaye xam nga ne moos lisaanu xaalam mooy ne euh, suñu suñu bakkan yi sax ñun suñu bopp neexuñu de wax wax dëgg yàlla neexuñu waaye nag il fallait ñu def rek ngir rek kom <laughs> l'imam al-Hafiz wax <laughs> waaw <laughs> mu ne wa sakata an jawaabiha riayatan laha wa lisaanu xaalihi yaqul lam tatib anfusana bi dhalika de illa anna qaharnaha ala fi'lihi qahirna ala fi'li imtisaalan li amri waaw <laughs> kene ñun kay <laughs> mooy e, bon e, Seydina Anas tontuwul waxul dara Sayyidatu Fatima mais ngir tamit bon xam ne ñoom ñii nu leen metti metti quand moom mii lay gën a metti te ñoom ñépp metti na leen waaw mooy ah ñun de bàyyi xel rek ah mbir mi metti gi ci Sayyidatu Fatima moo tax tontu ko waaye lisaanu xaalam mooy son fond intérieur lii ah maanaa wax ji lii lay doon mooy lan tatib anfusana bi zalika de waaw ah, suñu bakkan yi gërëm mooy mooy kiiwuñ de mooy nekkul loo xam ne dañ koy def ak bon gré de waaw waaw nekk waaye mitit nag dal nañu ci waaw léegi sauf que dañoo dañoo mënul a def leneen dul rek doxal li nga xam ne moom mooy sunnaam yonent bi alayhi salaam waaw waaw mooy gis nga nag affaire bi lii la waaw mu ngi noonu kon nag affaire baa ngoogu lii la sa sayyidatu Fatima ah, ala wa alayha afdalu wassalaam daldi wax keroog mi nga xam ne ci lañ denc yonente mi alayhi salatu mu ne yaa anasu ataabat nufusukum an tahuthu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yéen daal seen bakkan daal yéen may na <laughs> ngeen di suul yonent bi di ko sotti suuf ba denco ko wal xadiisu qad rawaahu al imaamu ahmad mu ngi ci sunanu an-Nasaa'i ak al imaam ibnu maaja rahmatullahi ala jamii kon nag affaire baagoog ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ completement li jëm ci dencuk yonent bi alayhi salaam kañ lañ ko denc ñaata at amoon bi muy génn àddina lool wax nañ la ko sànq mooy soixante-trois la woon loolu mooy li gën dëgër <coughs> lii boroom xam-xam yi wax comme li Sayyidatu Aïsha wax saxi xamuñ ci sax yi naka noonu imaam Ibn Abbas même bu dee soloo nañ ci ñoom yoo xam ne lu xaw a lii la mais lii mooy li dëgër que ne Sayyidatu Aïsha mu ne radiyallahu anha ci baabu wafaati nabi bunt bi faatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi mu indi fa xadiis boo xam ne xadiisu Sayyidatu Aisha te xadis boobu qad rawaahu al imaam Muslim ak imaam Ahmad ak Tirmidhi mu ne moom al imaam sayyidatu Aisha anna rasuulallahi sallallahu wa huwa ibnu thalaasin wa sittiin mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn na àddina mu ngi amoon ibnu thalaasin wa sittiin li nga xamante ne nii mooy <clears throat> mu ngi amoon soixante-trois ans lii mooy li nga xam ne moo jëmoon kon ci mbir yi ci kaw nii kon jeexal nañ complètement leen nañu dese mooy wax léegi <coughs> xam nañ kon guddi àllarba lañ ko denc guddi altine li génn àddina waaye léegi nag mu des hmm mu des waa léegi yonent mi alayhi salaam ban mois